waaye di suuratul faadiha ak yi nga xamante ne moom lañ waxoon walillahi alhamdu walminna suñu boroom di wa baada a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim ishtaraw bi aayaati llahi thamanan qaliila wa saddu an sabiilihi innahum saa'a maa kaanuu ya'maluun mu ne gis ngi yéefér yi boo gisee ñu am yi yi nga xam ne jikko yu ñaaw yi bu ñu leen jekkoo daal di dal seen kaw te nag du ñu am duñu bàyyi xel di saytu benn loo xamante ne jege ñaale gu ngeen am wala zimma waaye du caagante ne benn accord bu ngeen amoon ak benn dara lool seen yoon a ci newul bees leen jee buñ leen jekkoo ñoom li tax ñu mel noonu mooy lan nga pare di leen gërëmloo ci seen làmmiñ yi naan le waaye il faut respecter les accords loolu moom ku ci am loo xam ne looy nettable xoolal rek accord nucléaire yi nga xam ne moo dox diggante biraadu Iran suñu mbokk yi rañee yi ak ñi nga xamante ne mooy pays G6 yi ñuy wax muy li nga xamante ne pays yi nga xamante ne nii yu nasaraan yi nga xamante ne ay États-Unis ki conseil de sécurité daanaka ci gàttal ña fa ne ay États-Unis ki Angleterre ak Grande-Bretagne ak France ak Allemagne lañ ci boole ak Japon Russie léegi nag ñoom ñu ne dañuy waxtaane li nga xam ne nucléaire bi waa gis nga gis nga ba nga xamante ne nii fa la Trump ñëw lim def accord yañ amoon te président Obama daal di woon koy signé gars yi bi Trump bu ñëwee affaire bi daa jël sànni fële ne génn na ci ba mu set wecc léegi nag tubaab yi muy français yeeg allemand yeeg anglais yooyu comme que dañoo ragaloon seen baay Trump wala iyaadu billah comme ni nga xam ne rek noonu la noon la leen noonu lañ masa mel ak président américain yi noonu moom nga xamante ne nii daanaka moom seeni dunguru lañ rek bu ñu sëppatee ñoom ñu woo ñoom ñu xa ñoom ñu jaaxaan bu yàgg léegi nag comme que amuñu li nga xamante ne taxaw ne lii nii moom du yoon lii Trump doon ko def lii États-Unis def dénoncé wuñ ko de ñu ne muy te ñoom la ñoo xam ne moom la ñu waroon a def respecté ko ci accord bi ne woon bu ko Iran defee ñu def ko Iran def ko ba laa yéegaa ñi nga xam ne ñoom ñooy res ñoom ñooy toppatoo di saytu li jëm ci wàllu agence nucléaire bi yooyu <laughs> de la contre la prolifération nucléaire moom bu ñëw seet ba ne Iran moom matal na li nga xam ne moom la waxoon waaye Amérique moom génn na ci léegi français yi ñooñu lan lañ def au lieu est-ce que dénoncé nañ li Amérique def non ñu nekk fi naan lañ waroon a def defuñu ko ba pare ba Iran génn ci nag beneen président ñëw fi ci ginnaaw ñu naan Iran na def lépp ngir respecter mbir yi waaye loolu mooy mooy lan loolu mooy lan yow ki ki respecté waxu ngeen ko ne yow la sa bët di metti yow mii la sa gémmiñ forox yow yaay problème bi. ñemewuñ ko koo wax ka respecté woon ñu ñëw mujj ci ginnaawam topp ko yow lan moo tax respecté woo dangaa war a kii loolu nag mooy faalewuñ dara loolu nag nit moom bu dee lool yeewuñ ci te loolu mooy dara lu ñuy feeñal lii rek la waaye yool xamoon nañ buy yàgg ndax jàngoon nañ ci alquran te gis nañ dund yonent bi alayhi salaatu wassalaam noonu lañ masa mel te noonu lañ masa def comme ni nga xam ne noonu la ko waa Banu Bakr ànd ak ñi ko leen jàppale woon ci waa Quraysh dale woon ci waa Xuzaa ba nga xam ne ci lañ leen jekku kon ñoom ñooñu la mu ne nag li tax ñu mel noonu ba pare faale wuñ leen mooy ishtaraw alhamdulilah dañoo jënde bi ayaatillaahi laaya yàlla yi daal lañ jàppe muy alquraanu yàlla ji daal samanan qalila dañ koo jënd njëggu néew mooy ci àddina gëmuñ ci dara dañ koo bàyyee topp ngir lan lan lañ ko jënde bàyyi fi alquraan di topp lan seen bànneex yi ak li nga xamante ne nii mooy seen intérêt économique yi nga xamante ni c'est passager yu seenum réew yi nga xam ne mooy seeni intérêt looloo tax ñu ne alquran ñun duñu arrangé loolu nag lañ jënde li nga xam ne mooy laayaay suñu borom yi tabaaraka wa taala samanan qalila li nga xamante ne njëg la goo xam ne gu tuuti fa saddu bañ ko defee nag ñu daal di nag daal di wut daal di dëgg daal daal di dëddu an ci yoonu borom bi tabaraka wa taala waaye dëddalati ñi nga xam ne ñooy ñi nga xam ne ñoo ci waroon a topp innahum dëgg-dëgg gis nga ñoom ñii saa aka ñaaw maakaanu li nga xam ne nekkoon nañ yaamalu na doon ko liggéey te doon ko jëf ñoom yéefér yi waxaat ko ne laa yar ko buuna ñoom duñu bàyyi laa yarqubuuna ñoom de duñu bàyyi xel te nekkuñ ñoo xam ne dañuy faale di bàyyi xel di respecté fii mu'minin ci way ngëm yàlla illan genn xaraaba laa wax genn jege jege ñaale ak di ci xool naan boo daa am lu ma ciy seet déedéet wala zimma duñ ci xool benn accord boo xam ne moom lay séqoon ak ñoom mukk mooy ne wa ulaayika te gaa yooyale humul mu'taduuna ñooy ñi nga xamante ne ñoo dépassé borne yi ñoo ñiy jalgati fayin taabu malgré nag ñii ñu mel ñépp fayin taabu bu ñu nangoo tuub dellu ci seen borom waa aqaamu nangoo taxawal julli wa aatawu zakaat di joxe zakaat fay ixwaanukum fi diin seeni mbokk lañ ci li nga xamante ne nii mooy mooy ci diine jii ci lislaam bi seeni mbokk lañ moo looloo tax moo tax ma waxoon la ci njàlbéen ba kene li ngay bañ ci yéefir bi di deñ ci moom nekkul jëmmam ji waaye mooy pas-pas bi mu yore ak mooy yàlla gi mu nekke gënee tey moom ngay gën a soppu comme ki nga xamante ni sa mbokk la moo xam ne moom ni moom la meloon mooy yéeféer la même bu dee sa mbokk deret la ki nekkum japonais bés bu mu tuubee moom ngay gën a sopp ki nga xamante ne nii mooy sa mbokk mi nga xam ne yéen a bokk ndey ak baay kon nag mbir yooyu la dee kon nag mu ngi noonu leen kon nag mu ne kon dañuy nekk fay xumaanakum fi diin suñu boroom ne wa nufassilu laayaat ñuy leeral laaya yi kon ñuy tàqale tey leeral laay xaw mi ñeen ñi nga xam ne ya'lamuna ñoom dañoo xam wa in nakasu waaye nag bu dee nag dañoo dañoo dellu gannaaw ci li nga xamante ne nii ay aymaanahum seen ngi yéeg seen seen pacte ya nga xam ne moom lañ amoon ak yéen min ba'di ahdihim ginnaaw ba ñu ko fasanteeg yéen kóllëroonteeg yéen wataanu wa pare ñu jam fii diinikum ci seen diine ci lislaam gi ngeen ne daal di koy diaboliser di ci wax lu ñaaw ak yéen ñi ci ne ak seenum yonent ak yooyu alayhi salaatu wassalaam faqaatilu na nangeen xarek a immatal kufri ñi nga xamante ne nii ñooy jiite cay kéeféer ñi nga xam ne ñoom la mooy les têtes il faut yéeféer yi xam ne les têtes moom di dee loolu daa bokk ci mbir yi loolu moom fekk amul xam nga gars yi moom dañ koo miinu la miin ba buñ déggee président yéeféer boo xam ne dañ koo fàttali moom nekkoon na doon xeex l'islam nga gis gars yi mbir mi da leen leen di kawo ñooñu julli ñi lay wax ah en tout nag sa woroom bi da doon wax na fa xaatulu na ngeen xare daal di xeex ay matal kufri yi nga xam ne ñoo jiite kéefér innahum dëgg-dëgg ñoom laa aymaana lahum amuñu genn goo xamante ne nii benn pacte de amuñu benn pacte bu ñuy respecté la'allahum ndax bu ko defee yantahuuna bu nañu dina leen arrêté mooy ñu gisee lee têtes ñi jiite mbir yi di xeex l'islam ñoo ñu àjji leen ñooñu dina tax gaay di xalaataat de bala ñu koo defat yi kon loolu lay wax léegi nag lii nag bokk nag li nga xam ne ñun dañuy jaawale mooy gis nga lii l'islam kañ la yonent salaam kañ la ko waroon bi wax lii mooy bi nga xam ne dañoo am kàttan nekk ñoo xam ne dañoo yóom réew nekk ñoo xamante ne nii dañoo nekk ñoo xamante ne nii ginnaaw ati makka ya nga xam ne bañ fa nekkee zaada allahu sharafa ñu leen doon mbugal jamono yooyu kenn waxu leen woon lool temps ñoom abu jahlin te ñun ñii nag àddina bii ñu ne ñun jamono yooyu lañ ne de mooy temps yi nga xamante ne yéefar yee yoroon lépp di buuma ko bummi ñun amuñu dara bu boobaa nan lañ war a def ñun ñun nañu jàng roy ci li nga xamante ne ki suñu boroom waxoon ne laqad kaana lakum fii rasulillahi uswatun hasana dëgg-dëgg nekk na ngir yéen ci ndaw yàlla li uswatun li nga xam ne mooy royukaay hasana bu baax a baax mu yonente bi alayhi salaatu wassalaam ñun jamonoy Makka lañ ne mooy ñun ñii nga xamante ne nii ñun dara kaka dara defuñu ko fi ñàkk amuñu benn kàttan ba pare suñu wàllu bu baax loolu nag moo tax mbir mi daal mbir xam nga lan la li ñu war ñun lenn la mooy nañu fexe tënku ci njàngaleem yonent bi alayhi salaatu wassalaam yar ci suñu bopp ginnaaw gi ñu rar suñuy doom daal koy wasaare loolu mooy li nga xam ne moo ñu war bu dee nag dañoo xamul nag li njàngaleem yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak dundam loolu mooy indi li nga xamante ne jéey yu mag yi nga xam ne ay nit ñooy jóg ne ci turu diine lañ koy def def fi ay tojaange yoo xamante ne nii moom la ñuy wëyal nit ñi nag jàpp ne loolooy lislaam te seenu ñàkk xam la ndax dañoo xamul li nga xamante ni jamono ji ñuy dund jan façon jamono la suñu borom lii nii mu wax ci laaya yi mooy fatxu makka amoon na ba pare ubbi na makka ma màkk ay jullit ñoo fa bari daanaka yéefar ya fa nekk dañ leen di compter léegi te tamit arab yu bari suñu borom daal di na leen noot te instant bii nii Tabuk mooy xare Tabuk jeexoon na yonent bi alayhi salaam demoon na ca César le grand César byzantin mi nga xam ne moo ne woon Constantinople doon balballu le grand César des Romains yonent bi alayhi salaam dem war a laale jeeg moo César daw deuxième daal di daw ñëwul ndax tiit daal di yónnee ay message comme ni nga xamante ne noonu lañ koy gisee insha allahu taala ci biir saar bii buñ agsee ci laayab 38 bi kon gis nga loolu lépp xew na fi ba l'islam nekk aizza féete kaw lépp am doole am kattan l'islam am am réew moo xam ne la ñuy doxal namm namm boroom yi tabaraka wa taala fële ca madinatul munawwara ala yadi sayyidina wa rasulina muhammad ibn abdillah rasuli rabbina alayhi salatu wassalam loolu ci jamono jooju ci la joor yónni sayna siddiq laaye yi suñu waroon wàcce ko di wax moo tax nag ñun nag boo ak ki réer dëgg ñàkk a xam alquran mooy taxaw fii léegi 1400 lii nga xamante ne ci la rabiul awal bii di waaj a jeex nga xam ne ñu ngi ay 27 ak 28 di waaj a jeex 1443 dëppoog le 3 novembre 2021 yow nga jàpp ne fii mu ne ñun jamono jooj lañ nekk mooy kii xalaat lool mooy wax dëgg yàlla koog mooy ki nga xam ne xalaatul te xel mi daa des. bu jàppee ne di jaawale ñaari époque yi bokkul borom di tabaaraka wa taala jamonoy nootaange lam la fay digal ak jamono yi nga xam ne da ngeen a nekk ci ténèbres yi ñu leen di duma fu ne bokkul ak lim leen di digal waaye yi nga xam ne ñoo dul changer mooy jaamu yàlla jàpp ci sunna jàpp ci alquran bu borom bi tabaaraka wa taala loolu moom du jeex waaye nag yu mel nii loolu moom xam nga ne ñun ñii newuñu ci jamono jooju wallahu taala alam suñu borom kon tabaaraka ne alaa waawee ne ne alaa tuqaatiluna moo lan moo tax walla alaa na du waawee fii alaa tuqaatiluna na lan moo tax ba du ngeen xeexal qawman ay nit ñoo xamante ne nii nakasu ñoom ñoo wàññ ñoom ñoo wàññi daal di rocci ay maanahum seen pacte yañ amoon seen giñ yaak seen pacte yañ joxe woon seen poñ yañ amoon ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam wa hammu ta ñoom ñoo amoon yitte gu rëy te bëggoon koo def te tax loolu lañ jugoon di def bi xiraaji rasuul yi ci génn yonent bi alayhi salaatu wassalaam nan ñoo poussé yonent bi alayhi salaatu wassalaam ba mu jóge Makkatal Mukarrama dëkkam bi mu sopp ginoon koo xam da foofu la ma soon a xam foofu la juddoo juddu euh, euh, bilaadul xaliil alayhi salaatu wassalaam ñu ko fa doon génnee ñan la lu dul Quraysh ak gaayoo yële ñu ànd ak ñoom ñoo xam ne nit ñoo xam ne dañoo amoon yitte lool bi ixraajir rasuuli génn ndaw yàlla li alayhi salaatu wassalaam wahum te ñoom bada'ukum ñoo leen tàmbali ci noonoo góogale awwala marra jaal been te ñoo leen njëkk a faat ndax ba ngeen newee Quraysh lu ne teg nañ leen ko kan moo rey kan Sumayya bint Xabbaatin wala bint Xayyaatin di ummu Ammaar radiyallahu an tuuma duur ñeneen ñi daal di dagg ay loxo daal di ay yaram kan moo ko def lu dul ñoom kon ñoom ñoo leen ko jiite woon awwala barra ataxshawnahum ndax da ngeen leen di ragal fallaahu borom bi tabaaraka wa ta'ala axaqu moo gën a yey an taxshawhu ngeen ragal ko in kuntum mu'minin dem nekk ngeen ñoo xamante ne nii da ngeen a gëm wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi